kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, duggoon nañ ci wàll wi nga xamante ne moom la al imaam al haafiz an ci suñu chapitre bi ñu nekk di deux cent quinze baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra bunt bii di wax ci li nga xamante ne mooy eh, gëneelu soccu waaye di wax ci li nga xam ne moo làmboo ak fitra ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu uh, wal minna uh, gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy ñetti xadiis yi nga xam ne moom lañ boole woon ndax fi la imaam tàmbalee di wax ci wàllu xisaalul fitra yi même bu dee na as wa comme niñ la ko waxe woon te ne moom ci la voilà mooy kene ak siwaaku comme liñ ko gise woon euh, waxoon ko sax laata bañ koy gis doon tëj hadis yi mujj woon di wax ci yooyu kene moom as-siwaaku ci fitra yi la bokk waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ndax am soloom ndax boroom bi ni ko yonent waaye saasaam lëkkalee ak njàpp ak julli te tamit nekkoon mu ñëwee këram moom lay njëkk a def ak yu bari yoo xamante ne tax moom lañuy ñuy njëkk tudd dooru indi yi ci def noonu nag la al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah def ñu gisoon xadiis bi nga xam ne ci la tàmbali woon muy mille deux cent trois mu ne an abi hurayrata mu ngi doon jële alhamdulillah ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalaam annahu qaala mu ne nee na alfitratu muy fitra ni borom bi naka jëkk ci nu gën a kawee gën a mate tëggee yonentaan yi alayhim asalatu wassalaam xams mooy juróom lañu aw wala boog mu ne xamsun juróom de minal fitra bokk na ci noonee nga xam ne moo doon doxalinu mel yunu yonent yi alayhim asalatu wassalaam bi ci njëkk mu ne muy am xarafal baat boobu laa waxuloon bi weesu <laughs> nee na njongu téegal waaye xarafal xarafal <laughs> voilà ñoo gën a siiw sax akum njong ñoo gën a siiw ak téegal moom am nañu koy ci wolof yi tamit dañuy wax téegal mu ne wal istihdaadu ñaareel bi utiliser rasoir wala paaka wala loo xam ne moom ngay watoo ngir daal di euh, dagg wat karawu naq moo tax al imaam ne wal istihdaadu xalqul aana ne won al istihdaad mooy wat bi ñuy wat li nga xam ne mooy naq bi mu ne wa huwa xalqu shaari mooy wat la nga xam ne mooy karaw alladi xawla al farj bi nga xam ne woo moo wër pëy bi kon al istihdaad ñaar mu ne wa taqlimul azfaar ñetteel bi di lelli ay we ñeenteel bi ma natful ibiti daal di buddi karaw poqataan wa qasu shaari bi wàññi karawu naanu Euh, euh, euh, wala dagg ko léegi dinañ ñëw foofu yëpp ci yooyu comme niñ ko waxoon mu new muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo rahmatullah alayhima beneen xadis bi ci tegu woon muy mille deux cent quatre mu ne woon waan Aïcha ta mu ngi woon jële ci sayyidatu Aïcha radiyallahu anha qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashrun fukka ngi min al fitra bokk ci fitra mu ne bi ci njëkk xassu shaari bi daal di euh, wàññi ay mustaas naanu yi wa i'fa'u lihyati bàyyil si sëqal sikkim wa siwaaku ak socc wa istinshaq ñeenteel ist wastinshaqil ma muy daal di euh, euh, sarax ndeku ak ndox voilà léegi mu ne wa qassul azfaari wa qasul azfaari ak mooy daal di lelli wey wa ghaslul barajim ak li nga xamante ne nii mooy ghaslul barajim mooy raxas li nga xamante ne nii mooy barajim yi muy barajim yi voilà mooy diggante articulation yi articulation yi euh, foofu nga xam ne mooy fi ñuy seen diggante noonu ngay gis noonu daal di koy raxas bi ci tegu mu daldi woon ciy teg wanat ful ibiti daal di karaw poqataan wa halqul aana daal di wat daal wat li nga xamante ne mooy karaw naq wantiqaasul ma tuutal ndox waaye suuf ko qaala raawi mu ne woon ki solo xadiis bi moom dane wana siitul ashira man de fàtte naa fukkeel bi illaa ah an takuna bu dee ah man naa nekk amaana mu nekk almadmada eh, muy gallax ndeku mu ne qaala waki'un mu ne al imaam waki' rahimahullah nee mu ne wa huwa ahadu ruwaatihi bokk na kenn ci ñu solo xadis bi intiqaasul ma loolu kaddu googu yaani lim ci jublumaa istinja mooy boo demee ca toilette ya ca wanag wa daal di utiliser ndox mu ne xadis boobu rawahu muslim imam muslim solo na ko imam waxoon al barajim ne barajim nag bil ba il muwahhada voilà benn baala benn tomb la ñuy def ca suuf wal jiimi ak jiim bi wa mu ne lool uqadul asaabi' mooy li ñu waxoon mooy fi articulation yi ci baaraam yi baaraam yi bu ñu boo leen tàllalee foofu nga ba di leen lem ni ñuy lemoo noonu tam am rëdd yi la mu ne wa infa'ul lihya kanta bàyyi sikkim euh, mu daal di sëq mooy maanaaw maanaam la yaqussu minha shay'a bi ci dagg dara hadis bi ci woon muy mille deux cent cinq mu ne woon an ibni umara mu wa an ibni umara mu ngi doon jële ci abdullah ibni umar radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam annahu mu ne ahfu shawarib mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na sëqal leen <clears throat> non ahfu dagg leen wala wàññi leen shawarib li nga xamante ne mooy naanu yi wa afu ta ngeen bàyyi mu sëq al li nga xamante ne mooy sikkim léegi yii nii lañ gisoon euh, euh, ñetti xadiis yi euh, ñu war a ñëw nag insha allah comme niñ ko waxe woon ci benn par benn boo gisee al imaamul xaafis ci jotaay bii ñu génn walilah alhamdu wal minna gisoon nañ wàll wu njëkk wi ci njàngat yi muy taxrij bi fan lañ koy jële euh, kii bii nii xadiis yi euh, nim wax ñoo ko solo nan lañ ko solo baat yiñ ko solowee loolu lépp gis nañu ko ba defoon taxrij bi gisoon li al imaamul xaafis ibn Hajar euh, alayhi ridwaanul bar daal woon wax ci wàllu yi nga xam ne moom moom la dajale yëpp gis ne euh, ëpp na li nga xamante ne sax mooy fukk yi nga xam ne moom lañ gis ci xarit Sayyidatu so bi euh, ak yooyu mu nekkoon quinze ñu waroon a gis nag te loolu euh, bonoo xanaa bala ñu ko tàmbali lëkkaaleem ak bunt bi ñetti xadis yi mooy leer na mooy day wax wax xisaalul fitra bunt bi di wax lan moo làmboo ak fitra gi ñuy wax mooy lan lan la làmboo lan lan la waaw mooy buñ ko doon lu ñu mën a laal ci mu bokk ci fitra mooy lan mu ni léegi waaw ay xitaanoog istihdadoog hmm, am ab ab ab xarafal daal di watti naq naqat lelli we natful ibti yooyu mu ngi noonu ak yeneen yi kanta yi sayna abu ibn umar bi mujj moom mu digle ko mais ah fu shawaari bi waxul rek fitra mu ngi nii comme ñaari hadis yi jiitu lii la wala bokk na ci fitra waaye yéen def leen ko waaw wa a'fu liha te ngeen bàyyi seen sikkim yi mu daal di sëq yooyu buñ ci nañ ñëw lu nekk ak atteem ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi nag ñuy ñëw boo fàttale ko al imaam al haafid waxoon na ne li gën a yaatu ci li nga xam ne moom la dajale hein ci lii nga xam ne xadiis yi ñëw di wax fitra lii la quinze la gisoon nañu mooy fukk juróom yi nekk ci xadiis biñ njëkk a gis nii bu sayna abu hurayra muttafaqun alayhi ak yi nga xamante ne ñoo yokk ci xadis bi ci tegu mooy xadis sayyidatu Aisha ak yeneen yi nga xam ne mu ngi leen jële feneen euh, euh, radiyallahu taala anhu loolu ñu daal di woon koy noté woon yaa vay boo fàttali ko daal di woon nañuy noté voilà léegi nag dañuy note boo note yooyu ñu defoon dañuy jël par benn benn ana ay àtteeb ak lan la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax euh, insha allah léegi dañuy wax liste bi yëpp après tàmbali benn daldi di dem kon liste bi lii doon alxitaana bu ñu wax wax lu muy tekki daa mel ni bii passé bi ñuy tëj waxuñu woon yëpp li ñuy tekki alxitaanu mooy xarafal am njongu wala euh, téegal sa circoncision wala bu dee jigéen gi da koo laal kon ni ñu koy gisee ci masala yi léegi l'excision euh, mais bu boobaa ñu def teqantal est-ce que mooy li nga xam ne moom la ñuy dégg tout le temps ñu naan excision dans les pays euh, suñu réew yi en Afrique wala feneen ak feneen est loolu moom la l'islam bi wax wala déet loolu dinañ ci ñëw insha allah kon bu njëkk bi mooy un alxitaanu deux al mooy euh, daal di wat karawu naq euh, ñett taqlimul azfaar yi mooy lelli euh, li nga xam ne mooy ay wex quatre ñeent natful ibiti mooy daal di buddi karaw paqataan juróom xasu shaari bi mooy daal di wàññi ay naanu juróom benn alwudu muy njàpp juróom ñett juróom ñett juróom ñaar al istinshaqu muy sarax ndeku al istinsaru mooy e, fiiru al isti loolu mooy juróom ñett bi juróom ñeent bi al istinjaa'u mooy boo demee ci toilette yi daal di utiliser ndox ngir seetlu léegi fukkeel bi as siwaaku muy soccu fukkeel beeg benn ghuslul jumu'ati mooy sangaayuk ajjuma e, douzième bi muy fukkeel beeg ñaar i'faa'ul lihya wala al mooy bàyyi e, sikkim bi mu sëq Ah, ci góor ñi moo tax ñuy wax insha allah nañ ci taxaw tamit juróom fukk ak ñett bi di euh, euh, li nga xamante ne mooy euh, alfarqu voilà pas alfarqu benn ñaaru ndab la yeneen saa salaam doon sangoo moom ñoom Sayyidatu mook Sayyidatu Aisha voilà te al al al al alfarqu al alfarqu mooy farqu ra'si voilà mooy daal di loolu concerné wul ñëpp comme buñ ci accès dinañ ko gis mooy li nga xamante ne nii mooy nit ki bu dee daa bari karaw comme yonent bari saa saam li nga xam ne noonu la ko boroom bindewoon nga xam ne mooy possibilité hmm, euh, euh, euh, day am possibilité boo xamante ne nii mooy nit ki day mën a xaaj karaw gi ñaari côté walla waaw xaaj leen ci digg bopp bi benn côté bi ne xaaj benn côté bi takk ko beneen côté beneen côté bi mu takk ko beneen loolu farqu ar-ra'si te loolu waxoon nañ la xadiis yi ñëwoon léegi li nga xam ne mooy fukk ñeent mooy ghaslul barajini mooy di raxas articulation loxo yi boo ko ubbee lu arti noonu baaraam yi fi ñuy lemoo bi nga xam ne mooy fukk juróom mooy al intidah mooy wis voilà euh, wis ndox boo demee ca toilette ba pare ngir bañ saytaane di la jax-jaxal nga daal di wis ndox comme ça lu xew rek nga ne waaw kay loolu la woon mooy loolu de toute façon def na waaw kon al farqu muy farqu ra'si bokkul ak al faraq saraq benn inaa la woon benn euh, ndab boo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na maag yonent yonent bay saa saa man dañ doon sangoonoo ci benn ndab boo xamante ne moom lañ doon wax al faraqu te tamit ñaaru kii la tamit mooy ñaaru élément de mesure la li muy mesurer loolu insha allah loolu euh, c'est pas notre bërëb pour l'instant même bu ñuy wax al farq bi farqu ra'si euh, boobu insha allah léegi nag kon ginnaaw lii nag ñu daal di ñëw nag ci première premier kon mooy numéro un kon tey masalaay alxitaanu waaw mooy li nga xamante ne nii mooy am alxitaan mooy xarafal mooy premier bi nga xamante ne nii moom la mas euh, euh, xadiisu sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di wax boo fàttale ko wa abi hurayrata radiyallahu taala anhu eh, qaal an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alfitratu xams aw xamsun min alfitra mu tàmbale alxitaanu léegi ñu daal di ñëw nag ci loolee di alxitaanu moom lan mooy ay atteem ak lan moo jëm ci ay mbiram al imaam al haafiz ibn hajar mu ne qawluhu alxitaan bi kasril mu'jama wa taxfiifil musanna masdaru xatana ay qataa mu ne alxitaanu nag nii lañ koy binde mooy xaa bi day ci kaw waaw xaabu yam tomb la boo xam ne dañ koy maas ci suuf wa tax fii fil musanna nga xam ne ñaari tomb la am doo xittaa non dañ koy woyofa xitaa mu ne lool masdaru substantifu la xatana mu ne xatana ci arab mooy qataa mooy dog nañ mu ne wal xatnu wal xatnu al qat'u ba'din ah qat'u ba'din maxsuus min 'udwin maxsuus léegi lii définition bi da lay joxe mu ne alxatnu waaw xatana ah, mu ne loolu mooy alxatnu alxatnu nag muy masdar bi ak loolu jëf ji nga xam ne mooy lool mooy jëf ji alxatnu mu ne qat'u mooy dagg ba'dun ba'din eh, lenn maxsuusin lu jagoo min uduwin ci ab cir boo xam ne ci doomu aadama bi maxsuusin bu jagoo la te loolu mooy lan mooy pëyu bu dee góor la pëy bi lañuy ñuy jël daal di am lees ci dagg comme ni mu koy leeralale mu ne waqa fi riwaayati Yunus inda Muslim mu ne rot na ci riwaayat bi nga xam ne mooy Yunus nekk ca imaamu Muslim foofu al ixtitaan wal xitaan mu ne wal al xitaanu kese mooy moom ñaari taa al ixtitaan wal xitaanu nag ismun kon ismun li fi'lil xaatim mu ne al xitaanu tur la boo xamante ne ci jëfu ki nga xam ne mooy ki jongalaate mooy ki nga xam ne mooy xarafalaate mooy ki nga xam ne mooy def euh, acte circoncision bi ka koy def mu ne wali mawdi' al xitaan yi aydan waaye dañ koy tudde tamit al man mën na nekk turu jëfu ki nga xam ne moom mooy kiy def acte bi comme bu dee médecin moo koy def wala yooyu waaye dañ mu ne waaye it bërëb bi ñuy dagg dañ koy woowe tamit bërëbu al dañ koy woowe xitaan tamit mu ne comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina sayyidatu Aisha mi radiyallahu anha bi muy wax ne yonent bay saa saam nee na izal saqal xitaanaani waaw mooy bu ñaari njong yi ñaar yi nga xam dañ leen di xarafal daal di dajee fekk bi muy wax est ki nga xam ne daa jotee yonent ak ak soxnaam ba pare bon waaye mu tàyyeel mooy euh, euh, am na euh, pénétration am na mooy pëyam dugg na ci pëyu soxnaam waaye après benn ndox génnul après mu tàyyal est-ce que kooku day sangoom déet loolu bi ci saxaaba yi radiyallahu anhum doon wute jamonoy Seydina Omar ba Seydina Omar radiyallahu anhu ñun ñëpp ngi léegi nañu yónni mu yónni Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mu dem laaj Sayyidatu Aïsha bi mu ñëwee ne ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mooy est loolu day waral sangoom déet ah suñu yaay mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na idha altaqa alxitaanaani faqad awjaba alghusl ak beneen bi anzal aw lam yunzil ak idha jalasa bayna shu'abiha al-arba'a thumma jadabaha wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil mu ne loolu yonent saa salaam ci gàttal nee woon na bu ñaari yi nga xam ne moom la ñuy xarafal muy ñaari ndongo yu dajee loolu day waral sangu moo xam waa ji ku góor ki ndox génn na ci moom wala génnul kon mu ngi noonu. léegi kon mu ne comme foofu kon dañuy xam ne xitaan mooy loolu mooy cër bi dañ ko koy woowe mooy te mooy bërëb bi ñi nga xam ne moom la ñuy eh, dagg looloo tax léegi nag mu ne wal awwalu kanta bu njëkk bi nga xam ne mooy eh, eh, que ne ki nga xam ne mooy kii jongalaate wala kii xarafalaate kookee boobu nag mu ne boobu almuraadu huna boobu lañ jublu fii nag boobu lañ muy wax fii mooy nan lañu koy defee ak lan mooy attey xarafalaate loolu la mu ne xaalal Maawardi hmm? léegi lan mooy àtte bi d'abord lan mooy xukmu bi imaam dina ko indi su waa ñu topp li wax walla rek ñu wax noonu mais comme que tàmbali nañ di wax moom li mu wax ah <laughs> bon nañ nañ nañ topp nii nañ topp nii après bon euh, après après xanaa ñu def benn résumé euh, wax li nga xamante ne. Euh, mooy euh, wala après ñu wax li après bu koy wax ñu ne waxoon nañ ko sànq mooy lan mooy premièrement ginaaw bi ñu gisee kon étymologiquement léegi deuxième la laaj ma huwa hukmul xitaan waaw lan mooy hukmul xitaan lan mooy àtteem ñu ne la loolu euh, boroom xam-xam yi dañ cee wuute est-ce que xarafal farata la wala déet premièrement dañuy wax ci góor ba pare après dinañ ñëw ci jigéen léegi li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne noo loolu sunna la du farata moo tax ku mel ne al imaam al xaafiz al iraaqi di sëriñu al imaam al xaafiz ibn xajar bi mu ne loolu te loolu mooy waxu imaamu Maalik mooy waxu al imaam Abu Xanifa ak lenn ci Shaafi'i yi rahmatullah alayhim waaw ñoom ñu ne non xitaan moom du farata waaw waaw loolu moom laysa bi fard loolu du farata fen waaw bu ko kenn di wax naan loolu farata la non du farata. waaw mu ne Kanta euh, ki nga xam ne mooy al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi moom mu dem nag ne lii nag moom moom contraire bi la wax dane noo farata la waaw mu ne al imaam al Iraaqi te mu ne lii waxu Suhnun bokk ci maalikee yi euh, moom waxam boo gisee day mel ni daa ànd ak waxu imaam al Shaafi'i rahmatullah alayhi léegi Euh, am mu ne am léegi jigéen léegi mu ñëw nag ci jigéen mu ne wa dhahaba ba'du ashaabi Shaafi'i lenn ci sax euh, mbokki Shaafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ñag ñu ne euh, que ne non non moom daa nekk waajibun fi haqqi rijaal sunnatun fi haqqi nisaa que ne non non non moom mooy dafa war mooy ñi mooy ci biir ñi nga xam ne Shaafi'i yi ñoom ñi ne dafa war ñu ne dafa war ci xaq bu dee góor waaye bu dee jigéen sunna la kon lii la al imaamu al iraaqiyu rahmatullahi alayhi daal di wax kon boo gisee lii mooy la mooy kon waa jumhuur mu ne ci xanafiya yi rahmatullahi alayhi muy waxu te loolu di wax imaam abu xanifa mooy ngir bi tamit loolu la ñu ak ngiru maalikiya yi rahmatullahi alayhim ak mbooloo ci shaafiiya yi waaye riwaaya la tamit wuñ jële ci imaamu ahmad rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbir mi sunna la waaw ci ñëpp waaw ci ñëpp góor ak jigéen sunna la waaw léegi kanta weneen wax bi mooy ñi nga xamante ne mooy li mu ne ñenn ci mbokki Shafi'i yi mooy mooy mooy imam deuxième bi d'abord imaamu Shafi'i ak li nga xamante ne nii euh, mooy euh, moom la ne wa dhahaba Shafi'i te loolu mooy mazhabu Shafi'i yi te tamit lu ñu jëlee la ci imam Ahmad rahmatullah alayhim te loolu farata la ci ñëpp waaw góor ak jigéen a ci yem loolu mooy wax boobu noonu loolu la léegi mu am beneen wax boo xamante ne ni moom la ne wa ba'du ashaabi shaafi'i ala annahu waajibun fi haqqi rijaali sunnatun fi haqqi nisaa'i lenn ci ñoom ñu ne dafa war ci àq bu dee góor la daa war ci àqam bu dee jigéen nag lool sunna la te wax joojee euh, euh, mooy al imaam ibnu Qudaama bokk ci Hanbali rahmatullahi alayhi moom loolu la ànd comme ni ko lenn ci Shaafi'i yi rahmatullahi alayhim di lenn ci ñoom di wax sinon ñoom seen ngir dañoo jàpp ne farata ci ñëpp voilà ñenn ñi nag daal di am bu buñ def ne déedéet mbir mi lii wëg lii la ah, léegi nag mu des waa léegi ana seeni dalilu ku nekk li nga wax foo ko teg fan nga ko teg al imam Euh, euh, am na benn affaire boo xam ne sànq dañ ko sute mooy li doon wax euh, entre al i'zar mais loolu dina ci ñëw ci ginnaaw lan mooy différence entre al xitaanu bi ak al i'zaru ak al xifaadu loolu est-ce am na différence mais loolu après dinañ ci ñëw insha allah pour bañ fii léegi al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom kanta moom mu ne eh, mu ne waqat zahaba te dem na mooy jéng na jëm ilaa wujubul xitaani mooy lii mooy lan mooy àtteem ba léegi ñu ngi ci gis nañ sëriñam li mu wax al imam al hafiz al iraqi bàyyi al eh, eh, rahmatullah alayhim mu ne moom al imaam taalibe bi taalibe imaam al iraqi bi di al imaam al xaafid ibn hajar mu ne waqad dahaba dem na ila wujubi alxitaani duna baaqi alxisaali alxamsa almadkuura fi lbaabi alshaafi'i wa jumhuur ashaabihi wa qaala bihi min alqudamaa'i ataa hatta qaala law aslama alkabiiru lam yutim lam yatimma lam yatimma islaamuhu hatta yaxtatim hatta yaxtatim wala yaxtatim mu ne <laughs> mu ne waqad dhahaba wéy na dem ah, que mooy xarafal farata la ci hadith sayna Abu Hurayra bii ñu nekk que ne juróom yi nii mu tudd mooy hadith bi ñu nekk di wax ne xarafal wat karaw naq lelliwe bid buddi karaw poqataan wàññi ay moustache loolu mu ne Shafi'i imaamu Shafi'i mooy seen sëriñ bi moom ak jumhuur ashaab yi li ëpp fuuf ci ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi muy Shafi'i yi rahmatullah alayhim taalibe mi ñoom dañu ne loolu farata la waaw loolu nag mooy ñoom ci ñëpp lañu wax góor ak jigéen lañu ci wax léegi nag mu des mu ne wa qaala bihi am na ñoo xam ne sax wax nañ ko min al qudama ñi nga xam ne ñoo jiitu woon imaamu Shafi'i yi fuuf mooy Ata comme Ata taalibi imaam Ibn Abbas boobu hatta qaala rahimahullah noonu ba mu ne sax law aslama al kabiru koo xam ne dafa nekk mag daal di tuub nekkoon yéefar dugg ci l'islam kooku lam yatimma islaamuhu ak lislaamam du mat hatta yaxtasin lu dul mu daal di eh, dem xarafal ji bu xarafal kooku lislaamam des na <laughs> mu ne waan Ahmad wa ba'dul Malikiyya yajib mu ne jëlee nañ wax jii moo tax dama ne la sànq eh, en fait ñee farata la du imaamu Shafi'i ak taalibe bi ëpp ci ñoom kese la. imaam Ahmad it loolu siiw na ci moom ne riwaayu beneen bi ànd ak ñoom Maliki Hanafiyya yi ak Shafi'i yi Mali eh, non Hanafiyya yi eh, ñoom ak lenn ci Shafi'i yi loolu it jëlee nañ ci imaam Ahmad moo tax mu ne wa wa wa waan ki waan Ahmad. Hmm? ci imaam Ahmad nag wa ba'dul maliki ak lenn maliki yajibu te moom lañ la doon wax ne moom la kii doon wax ne euh, soxnuun moom euh, <laughs> moom la naa wa dhahaba Shafi'i ila wa muqtada qawli soxnuun min al malikiyya loolu la imaam al-Iraqi doon wax loolu mooy ñenn ci maliki yi bi wax ku ñu mel ni soxnuun kene ñoom lañ dañoo ànd ci wax jii ne non loolu farata la mu ne waa daan waa an abi hanifata kanta al imam abu hanifa rahimahullah an-Nu'man moom dane waajibun wa laysa bi war dane lu war la waaye du farata xam nga xanafiye yi ñoom ñoo aay ci yooyu mooy ñoom ñoom seen fiq moo am ñoo bari lool moo ñeneen ñi am nañ ko ci wàllu aj par exemple voilà aj buñ la nee lii ruknu la fard la ak waajib bokkuñu de xam nga waajib mooy lu war fard le mooy bu dul foofu daanaka yëpp benn la ñoom buñ ko waxee benn la mais bu dee xanafiye yi ñoom buñ la nee waajib ak fard bokkul de waxoon nañ la waajib ci ñoom mooy loo xamante ne moo taxoon ñu ne la witar waajib la mooy dafa war mais teguñ ko place su farataay comme farataay juróomi julli yi waaw parce que pour ñu ne lii farata la waxoon nañ la daa war a nekk loo xamante ne nii euh, euh, euh, adil la yoo xamante ne maqtu'u la lay nekk mooy dañoo mën a dogg ci lii wane ne lii farata la comme ci alquran ba pare mu nekk mu mutawaatir ak yu mel noonu alors que ay witar yi yooyu ay ci xabaru ahad yi même bu dee ne ñi ko soloo bari nañu waaye amul poids bële voilà. ñoom buñ la nee waajib la war na waaye du farata mooy amul degré farata waaye nag mooy loolu jox nañ ko benn importance bu rëy mais de toute façon ñoom seen wax jooju xa abu abu xanifa mooy lan mooy li ñoom maalikee di wax rek mooy sunna la moom la imaam al-iraqi doon wax ne rahmatullah alay jamii léegi nag mu ne euh, wa anhu waaye jële nañ ci imaam abu xanifa sunna ya'samu bi tarki mu ne loolu sunna la képp ku ko bàyyi nag da ngay am mu ne wa fi wajhin li Shafi'i am na benn wàll ci Shafi'i yi suñu mbokk yi rahmatullah ñu ne laa yajibu fi haqqi nisa moom la imaam sëriñam bi doon wax te imaam Ibn Qudaama wax loolee daal di ànd ci wax joojee te moom loolu la dëgëral te ne waajibun daa war ci li nga xam ne li rijaal sunnatun wa sunnatun li nisa moom lay wax nii ne farata la ci góor ñi waaye dafa nekk loo xam ne sunna la ngir jigéen ñi. léegi moom la naan wa wajhun li shafi'iyya benn wàll la ngir shafi'iyya yi ñoom ñu ne laa yajibu fi haqqi nisa voilà loolu warul ci xaqu jigéen ñi wa huwa alladhi awradahu sahibul mughni moom lay wax nii mu ne te loolu moom la rotal indi leeral te dëgëral ko sahibul mughni borom al mughni mooy al imam ibn qudama mi nga xamante ne moom daa moo wax euh, euh, wax bi nga xam ne daa teqantal ak ñi ànd ak moom ci shafi'iyya yi bien sûr rahmatullahi ala al jami' mu ne nag léegi waaw kay léegi nag mu des euh, ñii nii moom la njëkk indi seen daliil bon ne ñoom nag seen dalil lenn la mu ne wamin euh, euh, wamin xujjatihim mooy teqantal boobu imaam Ibnu Qudaama def te ne farata la ci góor ñi waaye sunna la ci jigéen ñi mu ne loolu far seen tegtal seen tegtal lenn la mooy xadiis bi nga xamante ne mu ne wa min hujjati bokk na seen tegtal yi hadiisu Shaddaad ibn Aws hadiis Seydina Shaddaad ibn Aws eh, eh, radiyallahu anhu bi nga xam ne rafa'ahu yëkkanit na ko ba ci yonente bi alai saatu salaam mu ne yonent saat salaam neenal xitaanu muy xarafal sunnatun sunna la lir rijaali eh, ngir góor ñi makramatun lin nisaa non non ñii bokkul ak ñu wax lii non non ñii mooy ñu ne sunna la voilà mooy ñi ne sunna la mooy ñi ne sunna la laa bëgg a wax alxanafiyatu ak maalikee yi mbooloo mu <laughs> ci Shafi'i yi ak riwaaya bu jëlee ci imaam Ahmad ñoom ñu ne dañ koo sopp góor ak jigéen yëpp dañ koo sopp kese waaye du farata ñu ne xadiis bii moo koy wane parce que comme yonent bay saa saam dane alxitaanu euh, euh, xarafal sunnatun sunna la lir rijaali ngir góor ñi makramatun ak teraanga la ngir lin nisaa yi ngir jigéen ñi kon lii moom de toute façon lii daa leer quoi te ne lii moom moom moom moom Eh, eh, eh, suñu dalil la bu leer a leer buy wan ne yéen xam ngeen ne kon lii day wane ne loolu mënul nekk farata quoi léegi nag loolu benn affaire la ñoom lii day wane ne loolu ñu ne boo ci tegee que ne mooy boo boolee beneen suñu dalil boo xamante ne day wan ne lii nii du du du farata. mooy du farata mooy yi yi yonent bay saa saa boole fii al fitratu xams wala aw xamsun min al fitra ne fitra de juróom la wala juróom ci fitra lañ bokk wala fitra euh, xamsun wala juróom yi ci fitra lañ bokk yooyu mu tegale yooyu noonu xam ngeen ne yooyu yëpp bokkuñu àtte waaw yooyu yëpp duñu farata waaw ñu ne xisaal yooyu moo tax al imaam al xaafis mu ne wax tajju waaye it dal di nañuy daal di euh, euh, laye bi anna al xisaala al muntazima al muntazima ma al xitaani laysat waajiba illa inda ba'd man shadda fala yakunu al xitaan waajiban ñu ne ndax yii nii ñu fi tudd léegi ah yooyu ñu dajale ci xadiis sayna Abu Hurayra bii juróom yii yooyu nekkuñ loo xam ne lu war la kon nag lu dul ci ñenn ñoo xam ne dañoo beru kon nag xitaan muy xarafal mënu la nekk loo xam ne waratal farata la day ànd ak yooyu léegi nag euh, loolu ñoom la ñu wax te loolu day wane ne euh, loolu laysa bi tegtal loolu laysa bi dalil loolu dëgërul que euh, loolu seen tegtal la buy wane ne non loolu ay wa duñu ko nangu voilà te loolu kon du farata léegi nag mu des <laughs> ñu indi beneen boo xamante ne nii ñoom dañ koy euh, euh, yu mel nii lañuy ñuy tegtaloo ba pare ne euh, lii day wane ne daal affaire yi ci gàttal du farata